Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyadu s-Salihin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati was-salaam fi kitaabi aadaabi at-ta'aam wa fil baabi ar-raabi'i wal mi'a baabul akli mimma yalihi wa wa'dihi wa ta'dibihi man yusii'u aklahu qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala ginnaaw bi ñu gisee ci jotaay bi ñu génn ba léegi ci kitaabu aadaabi ta'aam téere bi wax ci tegginu lekk muy ñaareelu téere ci Riyaad bi xadis bi nga xam ne moom lañ mujj woon gis ci su jotaay bi ñu génn moo doon benn xadis di chapitre ba lañ gisaaloon muy cent trois asalis wa mia baabu maa yaqulu man du'iya ila ta'amin fa tabi'ahu ghayruhu mu doon xadis numéro trois sept cent trente-neuf mu ne woon an abi mas'udin al-badri radiyallahu anhu annahu qaala daa rajulun innabiyya sallallahu alayhi wa sallam li ta'aamin sana'ahu lahu xaamisa xamsa walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ko <coughs> walillahi alhamdu wal minna gisoon nettali bu xoramu boobale diggante Nasr ibn Ali al-Jahdami sëriñ waa kutubu sitta ak ki nga xam ne mooy Tufayli boobale nga xam ne mooy waajoo jële di xaaraan léegi kon tey ñu war a gis chapitre bi ci tegu muy chapitre euh, ba léegi ci téere kitaabu adab at-ta'am adab at-ta'am wala adab at-ta'am tegginu lekk euh, lii nag muy hadith euh, chapitre garab numéro wala bunt numéro cent quatre baabul akli bunt bi wax di lekk mi maayal yi li nekk sa kanam kuy lekk nga lekk li sa kanam wa wax yi waaye waar ka nga xamante ne moom ngay lekkal wala da ngaa daa war nga waar ko xamal ko ni muy lekke wata di bi hii di ko yar man yar kan man ka nga xamante yu sii u mu ngay ñaawal aklahu na muy lekke waaw waaw kookee nga xam ne buy lekk di lekke nu ko neexee di def du ko neex di fo kooku doo toog rek di ko xool naan gone la loolu mooy la non da ngeen koy yar xamal ko ne eh kenn du lekk nii booy lekk nii ngay lekk lii ak lii lii mooy règle yi nii lañuy lekk voilà waaye kenn du bàyyi noonu rek naan naan naan ay wa gone la moom xamul déedéet xamul moo tax dañ ko war a xamal waaw te day day xam day comprendre waaw am na capacité wu pour pourquoi ñu jàpp ne bon ku nekk xale rek du xam dara bañ a xam waaw ku mën a xam li dessin animé yi di wax ak yooyu yëpp di comprendre di dem di kii di nga naan ko xamul lu tax xamul yow lu tax xamul parce que ñun dañoo jàpp na bu dee gone daal euh, yëfi caaxaan kese la war a xam bu dee yu sérieux yu diine ñu naan moom xamul du xam yii kan moo la ko wax wal iyaadu billah hada wahyun min aki euh, mbir la moo xam ne shaytaane shaytaane moo la ko moo la koy def shaytaane moo la ko def shaytaane kon loolu lu am am solo la kon buntu bi day wax ki nga xamante ne lekk booy lekk da ngay lekk li féeteeg yow loolu nag euh, foog naa bi ñuy gis hadiisu bi muy indi nii waxuñu ko woon bu dee mais waxoon nañ ko fan yee bu dee façon ñam la yu wute comme niñ ko waxe woon loolu aayul nit ki jël fee jël fii waaye bu dee plat la boo xam ne lépp benn la loolu nit ki buy lekk li nekk ci kanamam lay lekk voilà waxoon nañ la bu dee lekk la boo xam ne dafa am ay anwa'un shatta ay wàllu yu wute euh, euh, comme ay salade nekk ci digg bi frite bi ñu teg ko ci gauche bi teg leneen ci ndajoor bi avocat yeeg ñoomin kam maate yeeg yooyu maroone waa gi yow lekkal sa kanam kese te kanamam muy muy muy muy muy muy muy salaatu kese non kooku man nay lekk di jëlaale fee di jëlaale fee loolu la moo tax Euh, yonent bi alayhi salaam loolu la waxoon waaja <laughs> lekk mu téye ci loxoom na ko booy lekk lekkal sa kanam lekkal li féeteeg yow <laughs> waaw booy lekk lekkal li féeteeg yow nee na ah ma jàpp après ñu indi beneen bés xaw ma ñu indi beneen lekk yonent bi alayhi salaam ci boppam moom lekkul li ci kanamam kese parce que mu ne ko mooy ko bu dee ñam bi dafa nekk loo xam ne lu wuti la waaw mooy li ñu wax ay fa ay funun <laughs> wali ta ba'du ta'ami funun <laughs> waaw yenn lekk yi moom daa am ay ay wàll yoo xamante ne nii yu yu wutee te am solo waaw léegi loolu bu dee lool la nag bu boobaa nit ki mën naa lekk foofee mu xamal ko loolee ne mën naa lekk ci wet gi jël ku nekk fa la mu nekk la mu soxla booleeg leneen eh, ngir mën a jàllale daal di sant yàlla kon loolu lu am solo waaw léegi <laughs> mu eh, mu fi nag mu indi fi eh, li nga xam ne mooy xadis boo xam ne gisoon nañ ko ñaari xadis leen di ci bunt bi ñaari xadiis yi yépp nag moom daal di woon nañ leen di gis waaw waaw moom ñaari bunt yi yépp ñaari xadiis yi euh, gisoon nañu léegi nag ñu daal di jàlla ci li imaam indi waxoon nañ la bunt yi moom al imaam indiwu fi ay xadiis ay ay ay aaya day ñëw rek daal di dugg li nga xamante ne mooy ci hadis yi wallahu taala alam kon mu ne hadis numéro 740 mu ne an Umar ibn an Umar ibn Abi Salamata radiyallahu taala anhuma annahu qaala kuntu ghulaaman fi hajri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa kaanat yadii tatiishu fi as-safha faqaala lii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa gulaam sammi llaha ta'aala wa kul biyamiinik wa kul mimmaa yaliik muttafaqun alayhi qawluhu tatiish bikasri ttaa'i wa ba'dahaa yaa'un muthannatun min taht ma'naahu tataharraku wa tamtaddu ila nawaahi safaha kon al imaamu al haafidu an-Nawawi rahimahullah mu di hadis bi mu ne an Umar ibn Abi Salama mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tuddoon Umar di doomi Abu Salama Abdallah ibn al-Asad al-Makhzumi radiyallahu ta'ala eh, anhu wa ardaah muy Umar ak baayam di Abu Salama moom moo doon boroom kër bu njëkk bu yaay Ummu Salama seen doom ju amoon muy Umar du moom kese lañ amoon nag waaye Umar eh, radiyallahu anhu eh, moom annahu qaala mu ne kuntu damaa nekkoon ah eh, ghulaman ab ndaw fii hajri rasulillah ci keppaaru yonent bi alayhi salatu wassalaam waaw mooy koo xamante ne mooy yaayam bi muy fay si da koo ëndaale waaw mu yaay Ummu Salama ci kër yonent bi alayhi salaam la dëkkoon bu dee baayam mooy Abu Salama mais Abu Salama fekkoon na mu génnaat dina ginnaaw ghazwatu Uhud radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne dama ne woon ndaw ci néeg waaye ci kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci giron wu yonent bi mu ne man nag bu ma doon lekk wa kaanat yadi tatiish fi safa mu ne wa kaanat nekkoon na yadi sama loxo tatiishu al imaamu Nawawi rahimahullah ci suuf mu ne qawluhu tatiishu bi kasri ta'i ta qiit ta ba da nga koy maas maas ko suuf qi wo wa ba'daha yaa'un ginnaaw gi yaa day bañ nga def ko ta ah musanna ñaari tomb bi am ñaar min taxtu ci suuf mu ne maanaahu maanaawam tataxarraku mooy sama loxo bi daal da doon bouger ci ndab li watam di di ma koy tàll di tàllalu ilaa nawaaxi safa ci wàllu bool bi daal fu ne dakk daal ma fay tàllal sama loxo di jël la ma fa soxla waaw di lekk noonu daal léegi loolu la naan tatiish wa kaanat yadi tatiish fi safa ci ndab li fa qaala li rasulullah nee na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wax ma man Umar ne ma eh, yaa gulaam yow ndaw yow ngone si sàmmillaha taala mooy bala ngaa tàmbali tuddal turu yàlla mi nga xam ne moo kawe wa kul bi yaminika te booy ñëw booy lekk bala ngaa tàmbali del lekk sa ndejoor wakul te booy lekk na nga lekk mimma yaliik li nga xam ne moo féeteeg yow mu ne xadis bii de muttafaqun alayhi al imaamu alxafidu albuxaari na ko noon al imam muslim abul husayn rahmatullah nañ ko solo kon xadis bii eh, gisoon nañ ko xadis deux cent quatre-vingt-dix-neuf baabu wujuubi amrihi ahlahu wa awlaadahu almumayyiziina wa saa'ira man fi ra'iyyatihi bi taa'ati llahi ta'aalaa wa nahyihim 'ani al-mukhaalafa wa ta'diibihim wa man'ihim min irtikaabi manhiyyin 'anhu loolu gisoon nañ ko hadiis Euh, numéro deux cent quatre-vingt-dix-neuf foofu dana woon wa an abi Hafs Umar ibn abi Salamata Abdullah ibn Abdil Asad rabibi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kuntu ghulaaman fi hajri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa kaanat yadi tatiish foofu nag gisoon nañ ko kon mooy chapitre trente-huit moo tax lépp bu loo xamante ne nii moom lañ faa waroon a wax laa wax <laughs> moom gisoon nañ ko mooy jarul ñu ci ñëwaat te rombaatoon na xadiis bi gisaatoon nañ ko bu yàggul 728 keroog keroog rek gisaat nañ ko fi voilà moom bu yàggut képp daal dinañ ko fi gis barki dimbu njaay daanaka lañ ko mën a wax ci waxoy euh, euh, wolof muy li nga xamante ne nii chapitre bi nga xamante ne mooy ci kitaabu adab adabi taam première xadiis bi ci première xadiis bi nga xam ne moom lañ gisoon mooy xadiis bi waaw mooy hadis numéro 728 an Umar ibn Abi Salamata radiyallahu anhuma annahu qaala da koo tënkoon foofu qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik voilà loolu kon gisoon nañ ko waxoon nañ dina ñëwaat 740 mu ngi nii te tay bii mooy bu mujj boo xam ne hadis bi ci lay ñëwaat insha allahu taala mooy hadis bi du ñu ko gisaat wallahu taala alam léegi moo tax lépp luñ ci waroon wax waxoon nañ ko te deux cent quatre vingt dix bañ ko njëkkee gis waaye euh, xanaa buñ amee lenn luñ ci yokk mooy lëkkaaleem bi xadiis bi am ak bunt bi baabul akli mimma yali bunt bi wax ne nit ki buy lekk na lekk li nga xam ne moo féeteeg moom voilà moo tax yonent bay saa salaam wax ji mu wax ne wa kul mimma yali tanga lekk li nga xam ne moo féeteeg yow voilà kon nag mu ngi noonu kon loolu lu ama am solo la wa ta'dibihi wa wa'di ak waar ko wa ta'dibi moo tax mu waar mu waar ko xamal ko yar ko ne ko sammillah xamal ne booy lekk tamalal turu yàlla waaye booy lekk lekkel sa ca sa ndejoor waaye bul lekk sa càmmoñ te sa loxo bul def fu nekk mu dawal nga dawale ko ci ndab li maadaama nekkul façon lekk giñ nga sànq ne minal fununi ashatta boo xamante ne nii lekk gi daay wute nga xamante ne nii mënoo ne waaji rek yow daal fi mu ne yemal ci li nga xamante ne nii mooy ci sa kanam waaye parce que mbir yi ay funun la yu wute di am yu nekk fee am yu nekk fee wallahu taala alam alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu indi dernier hadis bi ci bunt bi tamoo tëj bunt bi mooy hadis boo xam ne tamit gisoon nañu ko de waaw hadis bi itam romboon na waaw mais moom moo gënoon a yàgg mais gisoon nañ ko fi deux fois waaw gisoon nañ ko deux fois moom hadis bii nii kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ñuy indil hadis bi mu ne wa an Salamata ibn al-Akwa' radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan akala 'inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi shimalihi fa qala kul bi yaminik qala la astati' qala lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibr fama rafa'aha ila fihi rawahu Muslim rahimahullahu ta'ala waaw kon mu teg ci xadis bii nga xam ne moom itam romboon na <laughs> waaw mu ne wa an Salama ibn al-Akwa' mu ngi jële ci Salama ibn al-Akwa ñii ne ibn Amr anhu anna rajulan ken daam benn góor boo xam ne akala dafa lekk inda rasulillahi fa ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam bi shimaali ak càmmoñam waa ji di lekk ak càmmoñam yonent way saa saam ne ko gis ko ne ko kul bi yaminik fa qaala mu ne ko kul bi yaminik e lekkal sa ndijoor qaala waa ji moom ne la astati non c'est que manuma lekk ndijoor quoi manuma ko qaala yeneen ci waay saab saab ne ko ah mastatanta kon dootoo ko man waaw mooy Seydina Salama ne gis nga waajooju dara taxul woon mu bañ koo def lu dul alkibru lu rëy rëy képp ko duggoon mu ne waaye yonent bay saa saam ñaan ko yàlla waaw ñaan ko ne ko kon dootoo ko man fama rafa'aha ila fii noonu la mujj ba na muy faatoo loxo ndejooram manu koo yëkkati di lekk ak moom wal iyaadu billah waaw <laughs> mu ne rawaawu soloona xadiis bii de ki nga xamante ne mooy muslimun al imaamu muslimu abul xuseyn rahimahullahu taala waaw waaw akbar kon waaw mu ngi noonu kon eh, kii nii <laughs> <laughs> boroom xam-xam yi nag dañu wute ndax am naafiq la wala déet <laughs> boroom xam-xam yu bari comme ñoom al imaam al qaadi yaa nag ñeneen dañ leen da la kay imaam an-Nawawi ne noodu naafiq <laughs> waaw mais li ñoom al imaam al qaadi Iyaad wax mooy li gën a dëgër waaw même bu dee imaam an-Nawawi indi ay kii wam waaye loolu gënul dëgër insha allah li imaam al qaadi Iyaad ak ñaan nag moom si naafiq la woon kay waaw waaw <laughs> léegi kon <laughs> mu ngi noonu kon waa ji nii hadis bi en fait gisoon nañ ko ci chapitre seize waaw mooy baabun fil amri bil muhaafadati ala sunnati wa aadaabiha bi mu defoon hadis ar-raabi' an abi muslim wa qiila abi iyaas salamata bni amrin ibn al-akwa'i radiyallahu anhu anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi shimali waxoon nañ la ne dina ñëwaat hadith numéro six cent treize loolu romboon na tamit ñu gisoon ko fan yee waaw bon fan yee c'est relatif xaw na gudd tuuti muy euh, euh, chapitre soixante deux baabu tahrimil kibri wal i'jab waaw xaraamal gu xaraamal al kibru rëy rëy wal i'jab ak nekk da ngay di yéem sa bopp waaw hadith six gisoon nañ ko im ne an salamata ibn al akwa anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon mu ngi noone loolu gisoon nañ ko fële ca makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ah non euh, non Medina lañ ko gisoon Medina ala sakini afdalu salatu wassalam si foofu lañ ko gisoon waaw akbar léegi kon euh, voilà kon loolu waxoon nañ ne après dina ñëwaat euh, euh, te mu ngi nii loolu lay gis muy hadis numéro sept cent quarante et un kon nag lépp laa xamante ne moom lañ saa waroon a wax waaw mooy moom lañ ci waroon a wax wax gis nañ ko ba wax nañ ko ba pare kon jarul ñu ci ñëwaat xanaa leen rek lëkkaaleem bi nga xam ne moom la am ak bi mooy yar bi nga xam ne moom la nit ki di waar tey yar ki nga xam ne day lekk ci moom même bu dee mag la xam nga Seydina Omar Seydina Omar ibn Abi Salama eh, eh, Abu Hafsin radiyallahu anhuma moom ci boppam gone la woon xam nga woon gone la woon da ne kuntu waaye waa ji moom nekkuloon gone kii mag la anna rajulan akala loolu mooy kon jàngal ay tegginu lekk c'est pas que limité ci gone yi ah magit boo gisee mag moo xamante ne nii eh, tegginu lekk yi respecté wu ko yow jàngalekat bi waroo toog naan bon du ma ko wax dara quoi man nga ko laay biir tamit yonent way sa saam ne waa ji eh, eh, lekkal sa ndijoor waa ji naan ko manuma ko waa loolu gisoon nañ ci <laughs> jàngat yooyu que ne moo tax loolu bokk na lii gën a wane que ne lekk càmmoñ moom dafa xaram moom moo dafa xaram loo xamante ne nii parce que waxoon nañ la yonent way sa saam ndax na ci hadis bu ne imam muslim ne bu leen lekk càmmoñ ndax seytaane mooy lekke càmmoñ waaw seytaane lekke càmmoñ ba pare ki nga xam ne daa lekke woon càmmoñ fa moom mu ne ko bu ko lekke mu koy def yonent bay saa saam da koo ñaan yàlla da koo ñaan yàlla waaw da koo ñaan yàlla mooy ñaan ko loo xam ne lu metti daal di koy dal lu mel nii te loolu moom mooy ci lu ñu sopp moom wala loo xam dañ koo sopp kese kenn bi ci ñaanal yàlla ñaan yàlla nit yàlla alak ko waaw bu ko defut loolu moom amul kon moo tax loolu dafa xaram nit di lekk li nga xam ne mooy càmmoñam di jaay ne mooy wane ne moom il est parce que fourchette yi li ñu waxoon biñ ñëwee mii lañ ko tegee te moom bu lekkee bu ko dekkewul ni gaa yi pour di lekke di naane ñëpp yi naane càmmoñ ba pare yorub seenu muqikaay ndejoor wal iyaazu billah di naan sàngara si wala la ngay naan moo xam sax jus buy saab bi ak sa càmmoñ tey muqee ndejoor sim yow ñaari ngay def yëpp ci bon voilà même bu dee ndox mu tëm tëmi ngay naan yow li ngay def naane càmmoñ bon na muqi ngay muqi daa xaram yow nga boole yu xaram doublement xaram daal di toog di xoola nag di jaane yow yaa intégré yaa bokk cim yow yaa yi li nga xam ne mooy yiw yaa sori li nga xam ne mooy li yonente may jàngale kon nag mooy eh, <coughs> loolu dafa am solo voilà te moos ku mel noonu képp koo xamante ne nii li yàlla daa digle yonente may sa sam digle ak rëy tax nga ba ko ñu la koy wax ngay bañ a def kooku mos fey nañu ñaan yàlla ci kaw waaw moo tax yeneen tubaab yi saa saa ne ko mastata ah lastata kon dootoo ko man voilà yow dootoo ko man moo tax ñaan gi dal ko waaw sawaay ba ni ba ba ni muy génne àddina manu la lekk ndeyjoor voilà loolu mooy nifaaq bu mag gi voilà naafiq bu mag mag la waaw moo tax lool al al imaam al qaadi Iyaad ibn Muusa al Maalikiyu euh, nekk xabroom nekk fii ci Rabat kooku li mu wax loolu la. même bu dee <laughs> imaamu Nawawi nekk na fa di le di giimee dara wallahu taala alam li al imam al qaadi wax loolu mooy li gën a dëgër waaji naafiqan wa wallahu taala alam kon nag ah, dañuy yem noonu bii di ñëw ñu gis chapitre kon chapitre bi fii la gis nga ñaari hadith yi ñu jotoon a gis na voilà muy kon daa bokk ci tegginu lekk ah, non seulement yow ngay lekk correct waaye ngay jàngal tegginu lekk ñeneen ñi goneeg mag ñépp ci yem voilà te tamit yow mi ñuy jàngal nga bañ a rëy yow mi ñuy wax am na ñoo xam ne xam nañu ko mais dañoo rëy waaw dañoo rëy te loolu lu garaaw la parce que <laughs> kooku boo dal waaj yi lekkeel sa ndeyoor mu naan ay nangam yooyu saa saa ne ko ah mu naan noo manuma ko waaw te dara tawa ko rek lu dul rëy daal moom daal comme que nee lii la miin te kenn waru koo wax li muy def parce que magum boppam la façon yu mel noonu moom mooy génn ci diine aka leen a yomb parce que <laughs> mooy rëy boo ko amee même bu dee yaa ngi julli nekkub jullit kooku mu ngi ci danger parce que réyam googu da koy yóbbu ci yoo xam ne yàlla day wax loo xam ne lii la ñépp xam comme que miin na lu bon réyam googu ak nekk tax mu wax le contraire quoi te moo ko tey kooku day nekk yéeféer ci saase waaw moom day nekk yéeféer ci saase <laughs> waaw ci saase sax lu leer ci alxuraan parce que leneen lay def ñu wax ko ko di mu ne maa mu ne maa tay eh, mu ne waaye xam naa ko mais maa tay kooku moom yéefér même bu dee mu ngi jullee ko woor kooku moom bu mu la jiitee fekk tuubaatul moom man laa jiite parce que soo ay di yéefér nga naan la fii mu ne mu dee woon waroo ko wax ab yarhamukallah yarhamuhullah nga naan la parce que ku weddi ma'lum min <laughs> diine wi darura loo xam ne fi diine wi darura lu ñu xam ci diine ji loo xam ne dafa ay baya lu leer la moo gën a leer jantu njollool loolu ko képp ku ko di ta xam kooku moom da ngay nekk yéeféer moom lañ doon wax keroog ku taxaw naan sàngara moom dara newu ci waaw yow moom moo tax boo xam-xam ne ne yooyu moom ku taxaw naan sàngara moom xaraamul yow yéeféer nga non yow moom yéeféer nga ci saate xanaa ba mu des koo xam ne day tóoratu wala fam nekk jay nañu ko te tamit réeral nañ leen ba ne dara newu ci moom xamul ni mu demee kooku xamul dañ koy xamal mais xam li alxuraan wax ak yëpp nga ne yow sàngara dara ci newul wax non am naan la rek voilà da nga ciy bañ a abusé wu rek ndax l'abus nocif ci lépp ah, voilà nga ne ko alxuraan nee na mu ne waaw xam naa ko kon yow yéefir la waa ji moom yéefir la moom waaw de façon yow bu deewee amoo droit dem sax naan da ngay fekk néewam yàlla tere ñaan dañ koy wàcceel kaamil nga ciy def ndax waa jooju moom ñaanal ko yàlla man nga koo ñaanal yàlla fekk mu ngi dund yàlla jindi ko waaw mais bu deewee moom amoo droit di ko ñaanal dara waaw waaw kon nag affaire baa ngi noonu moo tax rëy lu garaaw yal nañu ci yàlla musal kon nag ñu yem noonu ba jotaay bii di ñëw ñu daal di gis chapitre bi nga xam ne moom moo ci tegu di chapitre cent cinq insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa wa sahbihi ajma'in